fa inni ndax man mii Abdallah ibn Zubayr sami'tu Umar ibn al-Khattab man maa dégg Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu xalifatul muslimin waaw amirul mu'minin radiyallahu anhu yaqulu mu naan qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na laa talbasul xariir fa innahu man labisahu fi dunya lam yalbashu fi al-axira voilà mu ne ndax maa dégg yonent bi alayhi salaam mu ne bu leen sol sooy de. waaw ndax képp koo xam ne sol na ko ci àddina gu jege giita te doyadi du ko sol alaaxira moom kon lii mooy tegtalam ndax moom la dégg ci Seydina Omar radiyallahu anhu <laughs> kon gi doon léegi sauf <laughs> euh, xam nga <laughs> lii nii moom mu tegtaloo mooy euh, moom daa jàpp da koo am ci ñëpp alors que à vrai yonent bay saa ñi mu doon wax mooy góor ñu lay wax mais waxul jigéen ñi mais moom noonu la ko déggee comme que mbir mi ci kaw dafa joyal bu leen sol xariir kon mu ne ah te loolu comme li ñu waxoon sànq an-nisaa'u shaqaa'iqu rijaali fi hukm jigéen ñi ñooy sëru góor ñi ci àtte fekk amul lu ko particularisé moom nag daa gisul loolu parce que Seydina daa jàpp ne daal Seydina Omar daal nee na yonent saa salaam nee na bu leen solal seen jigéen ñi sooy kon nag jeex na kon daal mooy góor ak jigéen a ci yem moo tax moom nii mooy ki nga xam ne da doon jàpp ne loolu la doon wax te loolu moo doon mazhabam te ne sooy moom dafa xaram ci góor ak ci jigéen na waaw amul nii wa ki naa waaw <laughs> la wax lool moom xam nga ne moos jigéen gu faatu ñu koy solal sooy di ko sànni kooku moom yàlla kooku moom yàlla teree ci moom <laughs> nekkul ay ci dugg ci sibak yooyu ak di noonu mukk xaram <laughs> parce que moom buy dund sax pour moom dafa xaram mu koy sol kon hadis baa ngi noonu léegi nag hadis bi euh, liñ la doon wax ci masala yi euh, mooy yu ñu gisoon la ci buntu bële comme niñ la ko waxe woon léegi nañ déglu boobu dañ la waxoon li al imam al hafiz ibn hajar waxoon ci al fath léegi déglu imam an-nawawi ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj mu ne wa amma lubsul hariri rahmatullah alayhima wal istabraq wad diwaaj wal qisiy wal qasiy wa huwa naw'un min al harir fa kulluhu haramun ala rijal waaw mu ne amma ndaal ndaal sol sooy ak istabraq wad diwaaj wal wal qasiy lii lépp ay façon sooy la waaw yenn yi dañoo diis yenn yi daal di woyof yëpp yenn yi ay teg la qasiy gisoon nañ ko ci hadith Seydina Ali ba radiyallahu anhu wa huwa naw'un min al-harib fa kulluhu haram yi yëpp dafa haram ala rijaal ci góor ñi sawaa'un moo xam nag labisahu lil xuyala aw ghayriha mu bëgg la wax rek lii nag bu ko jàppee hadith ya doon wax man jarra izaarahu basaran lam yanzuru llahi ilay après ñoom ñii ñoom imaamu Nawawi ñu ne bon loolu mooy ki koy def ngir rëy rëylu ndax maxilaak xuyalaak yooyu ndax yonent bay saa saa moo ko leeral ci yeneen hadith yi ñu bëgg la wax nag bu jàpp ne sooy comme loolu la de ñu naan léegi bon góor ñu ko ko sol te rëy rëy lu woo c'est pas grave déet mu ne la déedéet de moo xam waa ji da koo sol ci góor ñi ah lil xuyalaa ndax ré puukaréwu li rëy rëy lu aw xayri awali leen loolu di moo xam rëy rëy loo tax wala taxul moom xaraam na ci góor ñi illaa lu dul léegi fii mu indi beneen affaire boo xam ne mooy buntu bële muy indi ci kanam nga xam ne mooy mooy particularisé selon ñi nga xam ne ñoo d'accord loolu Euh, que ne euh, mooy euh, li yonent saa salaam mayoon Seydina Zubayr ak Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhuma ci ñu sol sooy parce que daa am lu leen daloon ci seen yaram yi ab ay góom ay feebar que loolu day tax que képp koo xam ne yow tàbbi nga ci loolu lu mel noon balaa dal wala lu gën garaaw loolu day possible loolu nag lay wax nii mu ne illaa lu dul góor gi sol ko an yalbasahu lil hikka fa yajuzu ah fi safar wal xadar ba mu def nag bu dee comme li ñu wax léegi daa am ay ay ay ay góom yoo xam ne moo tax waaw waaw am ay démangeaison yoo xam ne moo am ci yaram li nga xamante ne bu moom moom da koy day bu ko solee da ko ciy gën a woyofal day tax mbir mi du metti te du yëg mbir yu metti waaw mu ne ba mu des loolu mu ne fa yajuuzu fi safari wal xadar bu boobaa day possible ci li nga xamante ne nit ki sol ko te loolu dal moo xam day tukki wala mu ngi ci dëkk bi waaw ndax loolu lépp bu la waxee lool mooy am na wute am na ñoo xam dañ ne non même ñi ñëw ba maye loolu sax dañ ne ci tukki kese la am ñu ne mu ko du ci tukki kese ci tukki la comme ñoom imaamu Shafi'i eh, rahmatullah alayhi te mooy ñoom mazhabu Shafi'i rahmatullah alayhi en tout cas li gën a dëgër ci ñoom ndax beneen wax bi am na ci ñoom tamit kenn ngir tukki kese la waaw man moom dafa balee loolu ne loolu dëgërul imaamu Nawawi rahimahullah mooy li nga xam ne moo dëgër mooy fi safari wal xadar waaw mu ne wa amma nisaa'u kanta daal jigéen ñi nag fa yubaahu lahunna lubsul xariiri wa jamii anwaa'i mu ne kanta jigéen ñi nag moom dagan na ci ñoom ñu sol li nga xam ne mooy sooy ak façon sooy yëpp waaw moom façon sooy yëpp waaw dagan na mu ne hada alladhi dhakarnahu lii nga xam ne moom lañ tudd an tahrim al xariiri ala ar-rijaali wa ibaahatihi lin-nisaa' huwa madhabuna wa madhabul jamaahir mu ne lii ñu tudd nag kene li nga xamante ne mooy xaraamu sol sooy ci góor ñi waaye dagan gu mu dagan ci jigéen ñi mooy suñu mazhab mooy suñu jëmuwaay ñoom Shafi'i yi rahmatullah alayhi wa mazhabul jamaahir ak ma jëmuwaayu mazhabu li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu ne waaye wa haka al-qaadi muy al-qaadi Iyaad rahimahullah nettali na an qawmin ibaahatuhu lirrijaali wan-nisaa lii it gisoon nañ ko <laughs> waaw nañ ko imaam al-Haafiz Ibn Hajar tuddoon na li bi ñuy gis hadiis Euh, Seydina Hudayfa Seydatuna Ummu Salama mu ne al-Imaam al-Qaadi Iyaad nag nettali na toxale jële ci ay nit ñoo xam ne dañ ne góor ak jigéen mën naa nekk te loolu bokk na ci ñi ñuy toxal loolu ne moom loolu la ko jàppoon Abdal kii Abdurrahmaan ibn Awf am na nettali bu naan moom loolu moo doon mazhabam daa jàppoon ne loolu yonent sallallahu alayhi wasallam la mu ko mayoon du pour moom kese waaw <laughs> waaw da am na wenn nettali imaam al-Haafiz mu ngi koy tudd rahimahullah Ibn Hajar ne Seydina Omar waaw di ko wax pour euh, sooy gi mu sol mu naan ko boo ma déggaloon de konoon tegoon doon nga ko solom ñun <laughs> waaw moom loolu ñu neen ko day day daa jàpp ne kon yeneen saa salaam du du rek da ko permettre woon noonu kese parce que démangeaison yi mu amoon mooy façon góom yi mu amoon ci yaram yeeg yooyu waaw léegi euh, moo tax am ñoo xam ne dañ ne góor ak jigéen ah dagan na way ah ay waaw <laughs> moom lay wax ne ah. eh, eh, eh, an qawmin ibahatu lirrijali wannisa wa an ibn zubayr tahrimu alayhima te moom lañ gis ank bi ñu gis taxrij bi xadiisam bi mu ne bu leen solal seen jigéen ñi li nga xam ne mooy sooy ndax dégg naa Umar ibn al-Khattab mu ne yonent bi saa saam nee na waaw kon moom Abdallah ibn Zubayr moom dafa jàpp ne non sol sooy daa xaraam ci góor ñi daa xaraam ci jigéen ñi mu ne nag imaamu Nawawi rahimahullah bi mu tuddee li mu ne thumma aqada al ijma'u ala ibahatihi lin nisa ginnaaw gi nag mooy ginnaaw Seydina Ibn Zubayr ak ñeneen xam nga ci wàllu woowu lañ doon wax ne imaam al-Qaadi Iyaad bi mu tuddee ne ijmaa am na ba pare ba ba daal tudd ñii nag ne am na ñoo xam ne an qawmin bii mais an qawmin bi moom ñu doon wax ñeneen ña ñu bees la moo tax al imaam Ibn Daqiiqul Iid boo fàttale ko imaam al-Haafiz ne moo la imaam Ibn Daqiiqul Iid nee na man imaam al-Qaadi Iyaad xaw ma lu muy def li moom moom moo fi ne affaire bi ijmaa am na. nan la ijmaa di amee mooy consensus de boroom xam-xam que ne daa xaram ci dafa xaram ci góor ñi da ci jigéen ñi ba pare mu ñëw ne nettali ci ay nit ñoo xamante ne nii ñoom nee nañ voilà possible na ci góor a ci jigéen wala yu mel noonu wala boog dañ koo sib waaw dañ koo sib mu ne loolu moom soit <laughs> mooy kon ijmaa ba mu amoo ba mu kii woon feer la na ba mu nettali wala daa bëgg a wax ne affaire bi dañ koo da dañ koo dañ koo sib ga lañ lañ dindi wala boog sibgee fi euh, euh, xaraam ga la jëndi saxal sibgi mu ne loolu moom fekk loolu lañ ci bëggoon a mooy daa bëggoon a wax ne loolu loolu moom wax jooju dëgëru voilà léegi kon imam an-Nawawi rahimahullah mu ne summa aqada al ijma'u ginnaaw gi consensus ijma daal di am ala ibahatihi kene lin nisa'i kene moo sooy mooy boroom xam-xam yi après Ibn Zubayr ak wax ya nga xam ne moom lañ doon jële ci Abdallah Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhuma te imaam al-Hafiz Ibn Hajar di ko tudd ci al-Fath eh, bi muy sara xadiis yooyu mooy ko loolu ginnaaw gi wax yooyu dañoo dara dara su dañoo dem dara dañoo dem ba ràpp kenn waxatu ko boroom xam-xam yépp dëppoo ne ndax xadiis yu Yonent bi alayhi salaatu salaam kene mbir mi yuy leeral kene lii dafa xaram ci góor ñi waaye dafa dagan ci jigéen ñi voilà wa tahri eh, al ijma ala ibahatihi lin nisa wa tahrimihi ala ar waaw mu ne wa yadullu alayhi al ahadithul musarraha bit tahrim wane loolu mooy hadith yi nga xam dafa leer nañ di wax de dafa xaram ak hadith yi nga xam ne yooyu dina dina am na yoo xam ne imaamu Nawawi dina ko indi fii ci al alminhaj ci kanam insha allahu taala kon loolu lu ama am soo loole kon <laughs> léegi nag kon ginnaaw bi nga xamante ne nii la ñu gis lii nga xamante ne nii moom solom rëy na léegi Euh, mu des mu des waa mais attends xam nga lii nii euh, euh, waxoon nañu ko waaw waaw kon sooy boo gisee kon hadis bii nii waaw liñ ci bëggoon a wax mooy da ngay gis te Ibnu Zubayr radiyallahu anhuma ci lii la sukkandiku mooy hadith bii nii moom euh, ci la sukkandikoo parce que dane man man non moom non attention man dama dégg Seydina Umar ah, waaw Umar man man sami'tu Umar radiyallahu ta'ala anhu bu leen solal seen seen jigéen ñi li nga xamante ne nii mooy sooyan waaw parce que man damaa dégg Umar radiyallahu anhu mu ne yonent may saat saam nee na laa talbisu laa talbasul xariira fa innahu man labisahu fi dunya lam yalbasu fil axira mu ngi noonu léegi euh, euh, sauf que euh, mooy yeneen xadiis yi ñoo ko leeral waaw ñoo leeral ne noo góor ñi lay wax waaw moo na imaamu Nawawi ne lii hada mazhabu ibn Zubayr lii de mooy mazhabu ibn moom waaw radiyallahu anhu wa abdullah wa ajma'u ba'dahu ala ibahati al-harir lin-nisa kama sabaq waaw waaw léegi mu ne bon loolu hadis bii nii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo dëppoo ne lii nii góor ñi lay wax parce que yeneen yi ñoo ko leeral quoi yoo xam ne day wane ne non yonent may saa saa waxul woon nag que ne euh, jigéen ñi taxu ko woon a jóg waaw <laughs> waaw kon loolu lu ama am solo la ah, kon gis nañ kon wuute yaa ngoo ah, mooy dafa jàppoon ne moom loolu dara newu ci waaw dara newu ci non dañ koo xaraamal dafa xaraam <laughs> dafa xaraam dafa xaram lu tax parce que moom daa déggee ci Seydina Omar radiyallahu anhu nga gis ñeneen ñoo xam ne moom dañoo jàpp ne noo daraa ci newul waaw daraa ci newul euh, euh, loolu sol euh, loolu moom dara nekku ci waaw parce que am na ñoo xam ne dañ ko dañoo dañu dañu jàpp ne noo non tere boobu tere boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon tere après da koo permettre lu tax lu tax da koo permettre ñu ne noo lii wane da koo permettre après mooy le fait que mu daal di permettre Seydina Zubair ak Seydina Abdurrahman ibn Awf ñu daal di koy sol waaw moo tax leen ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ah, am nag ñeneen ñu ne non attention parce que même sol sooy foog naa loolu waxoon nañ ko tamit sol sooy non loolu man da nekk ah. loolu en fait ñoom ñii nii seen jagle la woon waaw seen jagle la woon am na ñoo xam ne dañ koo xaraamal ci li ñu doyal que ça soit waa bi waa ji feebar wala non loolu amul droit di ko sol am ñu ne non dañ seet parce parce que Seydina Abdallah ibn Zubayr ah radiyallahu taala anhu non euh, baayam az-Zubayr ibn al-Awwam anhu ak ki nga xamante ne nii mooy Seydina Abdurrahman ibn Awf lenn la mooy ne ñoom. yonent may saa salaam seen jagle la woon waaw seen jagle la woon kenn manu leen cee fekk si waaw kenn manu leen cee fekk si sauf que loolu la boroom xam-xam yu bari daal di bañ ku mel ni Shafi'i yi imaamu Nawawi rahimahullah mu ngi koy leeral ne loolu moom lu feebal la waaw ba imaam at-Tabari moom rahimahullah ne waaye ma ne lii sax mu permettre ki nga xam ne mooy Seydina Abdurrahman ibn Awf ak Seydina Zubayr ibn al-Awwam loolu day wane ne waxuma la loolu waaye ci xare sol fa li nga xam ne mooy xarit daa ko siib parce que xare moo gën a tar waaw xare moo gën a tar laa wax li nga xamante ne nii mooy ay ay ay góom yu la dal kese bu dee may nañ ko lool kon kay ci lu gën a tar ndax bu ko defee mooy day gën a protection ci wàllu li nga xamante ne mooy <laughs> euh, Euh, jam yeeg jam-jam yeeg yi ñu lay dóor ak xeej yeeg loolu lépp loolu fa la gën a ala baabi awla wa ahra waaw kon nag sauf ko loolu euh, euh, boroom xam-xam yi dañ cee wuute daal am nañu ne moom seen jagle la waaye loolu boroom xam-xam yu bari comme ni ma la wax léegi dañ ko dañ ne noo fu mu nekk seen jagle loolu la rek al ibratu bi umumil lafzi waaye sauf que loolu ku mel ni al imaam al qurtubi rahimahullah da doon wax ne loolu moom dëgërul moom waaw wax ne lii jagle seen jagle la moom dëgërul waaye ku mel ni Seydina Omar ibn al Khattab radiyallahu anhu eh, day mel na ni moom loolu la ko jàppe woon waaw kene Seyna Zubayr kat ak Seyna kii parce que yonent may saasaam la kële moom la Imaam An-Nawawi di indi ci buntu bële buntu bi ci tegu baabu jawaazil euh, lubsil xariiri liman bihi xikka mooy xadiis Seyna Anas mu ne raxasa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ah, aw ruxxisa li Zubayr ibn al-Awwaam wa Abdurrahmaan ibn Awf fi lubsil xariiri li xikkatin kaanat bihimaa waaw Seyna Anas ibn Maalik radiyallahu anhu mu ne yonent way saa saam de permettre na wala ruxi fa permettre nees waaw te loolu ku koy def moo yonent way saa kan la ko defal mu ne li Zubayr ibn al-Awwam Zubayr az-Zubayr baay Abdallah mais ibn euh, al-Awwam ak Abdurrahman ibn Awf ci sol xariir ndax ay démangeaison ay góom yoo xam ne yenn yi dane al qummal la ay téeñ la woon yoo xam ne loolu imaamul xaafis dane loolu da gis riwaay yenn yi ne téeñ yi la woon ñenn ñi ne góom ya la woon ñu ne non léeg-léeg dañ koy tudd barke euh, góom ya ci téeñ yi la téeñ yee woon moo tax léeg-léeg ñu tudd la ko waral léeg-léeg ñu yem rek ci tudd li nga xamante ne moo góom ya euh, loolu la voilà wallahu taala alam léegi Seydina Umar nag radiyallahu anhu moom à vrai dire moom dafa gisoon ne loolu euh, ci ñi naan jagle jagle la même bu dee ñeneen ni dañ koy bañ ne loolu fan ngeen gis loolu loolu du jagle du jagle way ah. bàyyi leen ñuy wax ngeen naan jagle ñaar ñii la du seen jagle waaw te loolu woo ñu wax la imaamu Tabari daal di wax li mu wax que ne loolu c'est pas que jagle la ah. <laughs> waaw du seen jagle ah voilà kon képp koo xamante ne nii lu mel noonu dal na la yow day nekk loo xamante ne da nga koy man waaw da koy man waaw euh, euh, euh, seen jagle boobu lenn ñi di bañ comme am imaam al-Qurtubi mu ne hadis bi de toute façon hadisu euh, euh, Seydina Anas bi ñoom euh, du lay pour ñoom quoi <laughs> waaw <laughs> waaw non non da da imaam al-Qurtubi da ñi nga xam ne dañuy bañ sol sooy ci lu ñu doyal ndax loolu jëlee nañ ko ci ku mel ni imaam Abu Hanifa ak imaamu Maalik rahmatullah alayhima que ne moom sol sooy moom dañ koo da dañ koo tere waaw. moom dañ koo tere ci luñ joyal moom waaw loolu lu ñu leen lu ñuy lu ñuy nettali la di ko jële ci ñaari imaam yooyee rahmatullahi alayhima léegi nag ah mu ne moom al imaam al qurtubi rahimahullah tabaaraka wa mu ne hadis bi di permettre que ne yonent mi alayhi salaam dafa permettre Seydina Zubayr Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ñu solli mu ne lii moom xujja la ala man manaa an yadda'i alxusuusiya bi Zubayr wa Abdurrahman wala tasixu tilka da'wa waaw mu ne xanaa lii hadis bi day wane ne ñi ko tere ci luñ joyal moom loolu seen euh, wax dëgërul waaw ci luñ joyal te loolu lañ la wax moom lañ nett moom lañ jële ci imaamu Maalik di Abu Hanifa ak imaamu loolu dese naa dëgër lu parce que hadis bi mu ne suuf xanaa ñu ne li tax ñoom ñu wax lool ñu ne xusuusiya la mooy seen jagle la imaamul Qurtubi ne jagleel Seyna Zubayru ak Seyna Abdurrahman la mu ne loolu daa wérul sax woote googu xanaa ñu woote ne loolu la te loolu wérul waaye nag imaam al-Hafiz xajar bi ñu tuddee lii dane sauf que nag lii mu ne <laughs> lii nii mu wax nii que ne la dàq ko nii ne xanaa ñu woote loolu te loolu dëgërul mu ne ah mel na ni Umar ibn al-Khattab ci la jéng de. waaw ndax al imam ibn asakir rahimahullahu taala dafa soloo jëlee ci yoonu ibn awf muy abdurrahman ah non ci yoonu al imam ibn sirin al imam ibn sirin moo ko nettali kene Seydina Omar radiyallahu anhu dafa gis ci Seydina Xaalid ibn al-Walid benn xamis boo xam ne sooy la Seydina Omar ne ko mais <laughs> maa haada mais lii lan la léegi nag Seydina Xaalid radiyallahu ta'ala anhu tuddal ko nettalib Seydina Abdurrahman ibn Awf mi yonent bay saa sam permettre loolu pour wane kon moom amaana la dal kële da koo dal moo tax léegi Seydina Omar ne ko mais wa anta mithla Abdurrahman ne Xaalid ibn Walid <laughs> mais yow <laughs> yow yaa yaak Abdurrahman ta eh, Abdurrahman ibn Awf mu ngi dund Abdurrahman ibn Awf jamonoy Seydina Usman la génnaa den ah <laughs> voilà te wi xalifa Seydina Omar ne woon xalifa mu ne te Seydina Xaalid taa jamonoy Omar la génn àddina voilà mu ne ko mu ne ko wa anta misla Abdurrahman fekk muy tegtaloon Seydina Xaalid ibn Walid yonent saa mi ko permettre Seydina Abdurrahman ibn Awf mu ne ko mais yow <laughs> yow aw laka misla ma li Abdurrahman wala yow dalaa ñeel comme li li nga xam ne moom la Abdurrahman amoon mooy dafa jàppoon ne lool ab jagleem la waaw. ba pare bu digal ñoo fa nañu mu nekkoon ko eh, da dindi sa yére bi nag ñu daal di koy xotti parce que yoneen moo wax lële mooy kon kii daa jàppoon ne waa Abdurrahman ibn Awf <laughs> bu dee ne moom soloon na ko parce que yoneen saa salaam moo ko permettre léegi kon keneen ku ñëw ci moom ci ginnaawam koom du ko man kon da ngay gis ne Sayyidna Umar radiyallahu anhu day mel ni daa jéng jëm ci loolu waaw daa jéng jëm ci ne loolu seen jagle la am na nag ci boroom xam-xam yi lool waaye ku mel nii ñoom imaamu Nawawi Shafi'i yi rahmatullah dañ ne loolu dëgërul fenn <laughs> waaw waaw waaw te wax nañ la li nga xam ne moom la imaam at-Tabari wax ne bu dee loolu la daal kon daal di ko sol ci wàllu xare day mën a nekk waaw ndax parce bu dee ci ay démangeaison yu lay dal te moom mën nga fa am yu gën a yooyu loolu daal day mel ne loolu day mel ne loolu mën naa nekk quoi loolu moo gën a màgg waaw ndax day mën a protéger li nga xam ne silahul aduwi ak yu mel noonu kon nag yajuuz <laughs> waaw kon Euh, léegi nag sauf que ñi nga xam ne dañ ne man naa sol li ëpp ci ñoom ñoom dañu ne mooy góor mën naa sol yére te waxoon nañ la ko sànq yére sooy non non mooy ñi ne ñi ne ñi ne xam nga xam nga dafa am ay wax nañ la ko waxaatal léegi ñi nga xam ne dañu ne dafa xaraam ci góor ñi te loolu mooy loolu la imaamu Nawawi ne finalement loolu mooy ijmaa waaw loolu ginnaaw gi wutee amoon ca biir saxaaba yaak yooyu dafa mujj ji jawaab mais sauf que ñi nga xam ne ñoom dañ ne woon mën naa nekk waxoon naa la sànq nettalib Seydina Abdurrahman eh, ibnu Awf boobale ak Seydina Omar radiyallahu taala anhu wa arda waaye wax jooju même bu dee am nañu koy wax loolu eh, après da ngay gis ne ñenn ñi dañ ne loolu ñoom imaamu Nawawi rahmatullah alayhim dañ ne non loolu wax yi yépp daraa ci amatul waaw daraa ci amatul ijmaa daal so eh, kii na sosu na na taxaw na temm que ne loolu dafa nekk loo xam ne lu xaram la léegi ci góor ñi dagan ci li nga xam ne mooy jigéen ñi loolu nag mooy li nga xam ne mooy dëgg waaw loolu mooy dëgg nag waaw ndax yonent bay saa saa ma ko wax ah waaw te loolu xadiis yi ñuy ñëw dañuy bañ a anticiper yi Imaamu Nawawi di teg ginnaaw xadiis bi ñu la wax sànq te anticiper woon ko muy xadiis Seydina Omar ba léegi bi muy indi après mu teg ci sa hadis Seyna Anas bi nga xam ne daanaka moo bii ñu njëkk bi hadis bii ñu nekk ñoo niroo après nag ci la ñëw indi nag hadis yi nga xam ne mooy wane ne c'est spécifique xaram bi pour góor ñu kese la te loolu moom Seyna Ali ibn Abi Talib Seyna Abu Musa al Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu seen hadis mu ngi ñëw di leeral loolee kon daal. Euh, euh, euh, li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci wax yi insha allahu taala eh, eh, mooy sooy dañ koo xaraamal ci góor xeetu yonent bi alei salaatu salaam ci lu ñu doyal léegi eh, mu des ñi ne dañ koo xaraamal noonu mu am seen biir nag loo xamante ne mooy ginnaaw bañ la waxee Euh, wuteeb Sayyid ibn euh, Zubayr bi nga xam ne moom dane non seulement moom waxuma la ci góor góor kese non jigéen sax dafa xaraam ci moom ak ña nga xam ne dañu doon ko doon ci ñoom ne ñoom dafa possible xaraam googee yonent bay saa saam ba mu ko permettre ñoom Abdallah ibn Zubayr ñoom ñoom euh, ibn Zubayr ak Abdurrahman daa teggi daa mel lu teggi xaraam ga waaw léegi yooyu yëpp dañoo dañoo deñ léegi nag mu des ñi nga xam ne dañ ne dafa xaraam comme li la Imam An-Nawawi wax sauf que ñooñu ñoo waa dafa xaraam mutlaqan wala déet ñu jële ci imaamu Abu Hanifa ak imaamu Malik que ne dañ koo xaraamal sol sooy ci góor ci lu ñu doyal kanta imaamu Shafi'i naka Abu Yusuf mbokk imaam taalibe imaam euh, ah euh, ki ki wax sànq Abu Hanifa al-Qadi ñoom dañ ne dina possible à condition dawra waral ko waaw dafa xaraam d'accord nañu ak suñu ñaaru imaam yële muy imaamu euh, Abu Hanifa ak imaamu waaye kanta euh, ci lu ñu doyal ñun loolu duñ ci d'accord mooy bu dee darura comme li mu dale woon Seydina Abdurrahman ak Seydina Zubayr radiyallahu anhuma loolu ku mu dal kooku di nga mën a sol kon nag mu ngi noonu mu ngi noonu am na benn nettali bu imaamul a Hajar bi wax naan Ibn Habib de daal dinay nettali jële ci Ibn Majishun al-Maliki këne dañ koo sopp ci alxarb loolu moom daanaka wax la joo xamante ne nii mooy day niroog waxu imaamu Tabari bi moo xam ne dane bu dee ci ay góom lañ ko permettre moom ci xare moo gën a nekk ala baabi awlaa ndax moo gën a màgg waaw <laughs> waaw <laughs> <laughs> ndax lan moo tax al-Muhallab mu ne ndax sol ko libaasu fil harbi li irhaabil waaw waaw mu ne imaam al-Muhallab mu ne kon bu boobaa sol ko ci xare ngir tiital ki nga xam ne mooy noon bi la te loolu genre euh, comme permission dañu permettre nit di def ay pexe euh, ci wàllu xare bu nekkee ci xare waaye loolu euh, li loolu insha allah dëgërul ci xare yooyu moom li dëgër daal mooy koo xamante ne nii insha allah mooy bu dee koo xamante ne li daloon ñoom Seydina Zubayr ibn al-Awwam Seydina Abdurrahman ibn Awf ah que ne loolu ku mu dal mën ngaa def noonu loolu mën nañ ko dégg waaye it li nga xam ne ñi nga xam dañ ne seen jagle la mooy waxu Seydina Omar biñ la gisoon sànq moom Seydina Xaalid nettali moom boobu day jàppale tamit que ne loolu ñoom lañ ko jagle loon kon loolu la ah léegi nag al imaam al al kii nu mu tudd al Haafiz Ibn Hajar mu ne wow bi muy euh, shara bi mu ne wa fi kalaam an-Nawawi taba'an li ghayrihi anna al-hikma fi lib fi lubs al-hariir lil-hikka lil-hikka lima fiihi Euh, minal al buruda mu ne imaam jamal mu ne li nga xamante ne nii mooy sagesse bi nekk ci sol sooy ndax ay góom ndax li nga xam ne moo nekk xikma bi fi nekk sagesse bi mooy dafa sedda min al buruda mooy boo ko solee da lay seddal mu ne waaye wa tuqiba de di <laughs> am na al xariira xaar waaw waaye am nañu ne ah déet yonent mu ne imaam Nawawi dafa topp ñoo xam ne ñoo jiitu woon wax lool mu ne looloo tax mu ne déet wax nañ ne de du lool de parce que xarit dafa sooy dafa tàng non dafa tàng kon nag mbir mi kon li tax mooy daa am loo xam ne lu mu jag loola ci li nga xamante ne moom lay jañe li daf'i ma tansha'u anhu al-hikka kal-qaml waaw day dàq li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy démangeaison yi góom yi ci lay jóge mooy euh, tiiñ yi nga xam ne ñoom mooy buñ ci tegoo dañuy wadd waaw comme que daal gis mën nañu gaaw wadd waaw ak yu mel noonu mooy man na leen a tax duñ ci mën a